wama kaana salaatuhum inda albeyti illaa mukaa'an wa tasdiya faduuqu alcadaaba bima kuntum takfuruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer wi ak juróom mu ne ñii nga xam ne waxoon na ci jalaaya bi ñu wees woon ci jataay bi ñu génne te moo lan moo tax sax man ba duma leen bugal te ñoom ñooy tax diggante nit ñi jàkkaay borom bi tabaaraka wa taala bii nga xam ne moom la ormal te ñoom nag nekkul na ñoom ñoo yor mbiru jàkka ji de même bu dee ci seen loxo la nekka ni xam ngeen ne seen yii ñuy def dundalul jàkka mooy seen xërëm yi ñu fi teg di ko liisal ak seen hubala ki laata ki manaata ki isaafa ki la seen yooyu moom doxalul dara waaye seen puukaréew gi ñu fi nekkee ci jàkka ji ñoo ko yor di ciy puukare wu ci arab yeeg ñooñu xam ngeen ne loolu doxalul tus wa ma kaanu awliyaa in awliyaa'u ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñoo war a méngoo yor li nga xamante ne mooy mbiru jàkka yi man da nekk lu dul illal muttaquun ñi nga xam ne ñoo ragal seen borom bi tabaaraka wa taala moo tax ca suuratu tawba mu doon wax innamaa ya'muru masaajidallahi man aamana billah gisoon nañ ko ca nettali seydina wa mawlaana asadullahi algaalibi amiru almuminin ali ibn abi taalibi radiallahu anhu ak seydina al abbas ba ñu nekkee yéeféer ñoom moo ko Usmaan ibn Talha ak wala Talha ñoom ñoo ñële bokkoon ci waa Banu Abdi Daar ba ñuy puukare wante suñu boroom ne xam ngeen ne yéen defu ngeen dara est ce que mos dina yem ki gëm yàlla jaa ci yoonam dina yem ak gaa yi nga xamante ne nii nee na ñoom ñoo yor kaaba gi kii naan maay maay nàndal nit ñi kii naan man maay maa yor kaaba gi maa yor caabi ji bu ma neexee sax fanaan fa tamaa koy solal ak lu nekk suñu boroom ne yéen dund lu ngeen dara loolu lay wax noonu mu ne wama kaana salaatuhum te ñoom nag seen façon julli ñu ne daana ñëy moom lañuy def ca kaaba ga indal bayti foofu la ca néeg ba nekkul ca néegub yàlla ba da ci kaaba ga nekkul illaa mukaa rek la ñuy def nekkee di yuuxu naan di yuuxu nag di wër nañu ngay tawaaf di caaxaan kese loolu lañ fa ne woon jël seen loxo yi di ko dugal ci seen seen seen li nga xamante ne nii seen seen gémmiñ yi di yuuxoo ko def seen yëfi dof yooyu la ñoom waa Quraysh ne dañuy jaamu seen boroom tabaaraka wa taala wa tasdiya ak li nga xamante ne ay tàccu di tàccu di yuuxu naan olu subahu olu hubal ak seen yooyu moo doon wax naan naan naan allahumma waaw kii labbayka allahumma la labbay illaa sharikan huwa lak sammaytahu malaktahu wa ma malak seen faxoo caaxaan yooyu nga xam ne bu ñu doon wër kaaba gi neenañ di tawaaf dañ naan waaw yow de borom bi wuyul nañ la de comme si yonent alayhi salaatu wasalaam sayna Ibrahim moom nga waxoon alayhi salaam bu woote ñun nag wuyu nañ la labbayk allahumma labbayk waay waay wuyu nañ la yow borom bi laa sharika laka amoo benn kuñ lay bokkaale illaa sharikan huwa lak ba mu des yow ki nga xam ne nag kooku moom yow yaa ko ñeel dañ la ko war a bokkaaleel mooy seen xërëm yi lañuy wax tamlikuhu nga moom ko wamaa malak ak la mu moom loolu lépp la suñu borom wax ba pare tasdiya di dox diggante nit ñi ak li nga xamante ne nii mooy jàkka ji ne loolu moom du dara ak sabilillah ak dund ak diine yàlla ji nga xam ne dañuy dox digganteem ak moom ñoom fa lañu nekk seen julli yi daal nekkul dul ay yuuxu ak i tàccoo taxawaalu mooy diiney folklore la voilà mooy dañoo mujj daal di soppi li Seydina Ibrahim alayhi salaam bàyyi woon leen woon muy alxanafiyata samha ñu daal di koy yàq ba mujj ay léegi ay folklore kese la <laughs> voilà léegi nag <laughs> noonu lañ nee woon suñu boroom nag ne fa zuuqu waay nañu mos waay aladabu mbugal mu tar mi ma leen teg fii ci badar waaye di leen ko teg bu ñu faatoo ci nii bi ma kuntum takfuruun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon weddi ci xéewal yi ma leen defal ñu war maa jaamu ñu may bokkaale mu ne innal ladina kafaru mu ne gaa yi nga xamante ne ñoo weddi seen boroom tabaraka wa taala yunfiquuna ñoom de dañuy dépenser amwaalahum seen alal yi li yasuddu ngir ñu dox diggante nit ñi an sabilillahi ak yoonu borom bi tabaaraka wa taala ak julli ak lislaam ji nga xam ne lu ne lañ ciy joxe te loolu moo tax boroom xam-xam yi ne ñii nii dañoo wàcc ca ña nga xamante ne nii mooy ña nga xamante ni ca Badar ba gaa yi àndee di dem nag mooy loolu le bañ ñëwee ne dañuy xare ji gisoon nañ beneen Abu Sufyan ibn Harbin Saxr ibn Harb Abu Handala bi mu ne ah ña njëgg mi nag moo mucc na léegi rëcc na léegi borom bi rëccal na ko léegi dellu leen yooyu way yónnee benn ndéw benn waay muy Qays ibn Qays ibn Imru'il Qays woon ne ko demal nga waxal ma gaa wa waa Quraysh leen ne leen jarul ñuy dem ci xare bi léegi nañ nëpp Abu Jahlin bañ ne wallahi la narja wallahi inna la nariru badra ñu daal di fay des trois jours fa nanxurul juzur wala wa wa wa ta'sifu wa ta'sifu min al-qiyan wa nusqa al-khamr ma la yasma'u min al-harb ahadun min al-arab illaa yalla innahu la yahabuna ne dara lañ dool dëpp laa wax ñun daal dinañ dem barar def fa ñetti fan yoo xamante ne démonstration de force lay doon wane suñu doole ñun waa Quraysh ba pare daal di fay loj gëléem yi jigéen ñi musiciens yi wayal ñu ñu servir ñu sàngara si kenn nag du ñu dégg ci arab yi lu dul ne ñu tiit dinañu ragal léegi nag ñooñu doon leen defal nag mooy nag nga xam ne xam nga bés nekk comme la a aslam banu muy muy jaamu waa banul jaaj boobu ak arib mañ jàppoon ca ñoom sey naa ibn Abi Taalib jàppoon ca teen ba ñu doon utal ndox waa Quraysh jàpp leen di leen laaj doy nañ te ma lay saab saab gaa yi di ko dóor bi mu jullee ba pare mu ne bàyyi leen leen wax ak moom ne ñii Abu Jahl lañ àndal waa Makka lañ àndal laaj leen moo ñoom ñaata la ñu ne ñu bari lañ waaye xamuñu mu ne ñaata la ñuy loj par bés ñu ne entre benn bés Euh, juróom-ñeenti gëléem beneen bés fukki gëléem mu ne kon gaa yi entre trois mille ak trois mille la ñu loolu nag ñooñ doon leen jox ñuy lekk nag am ñu ne ñoom ñu lay wax ne innal ladina kafaru dëgg-dëgg gaa yi nga xamante ne nii ñoom dañoo weddi seen boroom tabaraka wa taala ñoom de na muy yéeféru màkka yi ak yéefér yëpp nag ci kaw suuf nii la ñuy demee mooy dañuy dépenser seen alal yi di nuuma jël seen alalu réew yi nga gis ne day am dépense ñu war a def nan ay déficit fu ne am fa déficit fii dafa ñàkk jeunes yi amuñ luñ leen defal lu luñ leen ne politique buñ leen ne dañ leen financer ñu ne non keesu réew mi dafa tas dafa daanu amatuñ leen financement waaye bu desee nañ leen xeex contre l'islam moom moom financement yi ñëw bu buñ bëggee su mbub guerre contre réewum jullit léegi gars yi da ngay naan bi mas nañu am déficit danga naan ñooy xanaa koy déedéet milliards yi di taw léegi nag loolu la suñu borom di wax mooy bu dee fee xeex yàlla moom xeex diineem ji mooy daanaka moom moom foofu amul déficit quoi jaral na leena lool ne waaye moom foofu moom tout le temps plus de milliards yi di taw suñu borom nag ne moo yéen gis nga lam daloon waa Makka waa Quraysh ak ñi leen jiitu woon ca Seydina Nuux ba léegi kéefër yépp yéefër buy def sa alal ngir fay l'islam yow da ngay sonn rek kon nag mu am ñu ne mooy ñooñu nag doon leen lojal mooy ñoom abu jahlin gisoon nañ la abu jahlin daal di woon na leen lojal ñoom ñoomin abu na alxaaris ñoom euh, nadr ibn alxaaris it daal di woon na leen lojal de utba shayba munabbih ak munabbih munabbih ak nubayh ibn alxajjaaj abul baxtar ibn hisham hakim ibn hizam ubay ibn xalaf ak gaa yoo yële muy umayya umayya umayya umayya ibn xalaf ak gaa yoo yële ñoom zam'a ibn al aswad ak alxaaris ibn amir ibn nawfal gaa yoo yële la ñoom dañuy nekk ñoo xam ne dañuy dépenser te noonu mooy lay war mooy yemul ci bés boobu mooy après abu sufyan noonu la def di dane gaa Uhud dinañ gis Uhud ghazwat Uhud comme niñ def Badar nii xam nga doon nañ ko def insha allah bu àggee suuratu Ali Imran ndax suuratu Ali Imran foofu la suñu borom di nettalee ghazwatu Uhudin insha allahu taala nañ gis ne mobiliser alal moom dajale alal ngir fay l'islam yéeféer yee ci gaaw voilà suñu borom nag ne waaye bu ñu sonnal seen bopp yéen jullit ñi lool bu leen tiital jaamu leen seen borom bu leen fi nekk ci réew moo xam ne ci noonu lañ dëkke yow jaamoo borom bi tout le temps yaa ngi xalaat naan ji waaye politiciens yi ah eh, yi ñëw mbaa droite bi du ko jël mbaa extrême droite du jël réew mi te bu jëlee ñun dina gën a ñàng ci ñun jullit ñi non ma ne yow yow noppalal sa bopp bu dee am nga carte électeur te français demal nga voté gi voté koo xamante ne nii moo gën. ci l'islam voilà duñ la ne kenn ñoom ñépp ñoo yem rek voilà c'est la laïcité bul voter bañ a voter yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi waa Ruum di xare waa Byzance di xare ak yéeféru Perse yi mais ak Kisra Kaysar ak Kisra ñoom ñépp kan moo ci newoon ci dëgg kenn newu ci woon ci dëgg yéeféru Kaysar yi ay chrétiens lañu woon waaye ñoom ci seen bopp ñoo ne Isa Seydina Isa doomu yàlla la du ñoo ko wax na sa alis de sa ko ko wax mais ñoom la perse yi ñoom nee nañ safara su sell si lañ doon jaamu mais yonent ma ne saab saab keroog kañ la bëggoon ñu gañ ak jullit ñi mais yéeferu Qaysar yi la bëggoon ñu gañe est-ce que loolu la fekk mu bëggoon mu gañe day tekki kon nag ba kon moom day lépp lu Qaysar des moom da cee d'accord déedéet loolu moo tax wax yooyu wax yu fóolu quoi naan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun ak yooyu ñi nga xam ne nañ ko gis ci li nga xamante ne suuratul euh, maida voilà yu mel boobu nañ ko gis ki nga xam ne mooy dañuy àtte loo xam ne yàlla wu àccewu ko ñooñu ñoo ñu génn topp ñoo ñu sànku ñoo ak yu mel noonu ñoo ñu réer loolu nag nga ko bëgg cee jaare ne kon voté daa xaram dañ naan la yow yaa xamul li ngay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog dafa bëgg waa Qaysar gagner l'empire byzantin nga xam ne ñoom ñoo doon ñoo ne woon yàlla daa am dañ utal yàlla ne doomam doomu yàlla la ñuy jaamu wal iyaazu billah ñoom la yonent bi saa saam bëggoon ñu gañe mais est que dafa bëggoon parce que ñoom loolu la ñuy wax déedéet dafa xamoon ne ñoom ñoo tane ñi nga xam ne ñële ay safara su la si la ñuy jaamu nee nañu kon ghulibati ruum fii adna al ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al amru banim jeexe mu ne fa yawma idhin yafrah al mu'minun bi nasrillah voilà ñu tuddaloon bi yàlla gum leen defal ñoom ngir lan jullit ñi jë xam ne lii ñu gañe moo gën kon nag mbir mi lool la xoolal bu dee yor nga carte xoolal ñi nga xamante ne nii fii ñoo tane ci l'islam nga voté leen waaye toog di xoole te boo ko defee yow pare nga ci bul susi yow ci leneen jaamul sa borom te bul faale ñi nga xamante ni ñooy yéeféer yéeg ñiy wax ndax loolu boo fi masa amaa ah, même suñum réew ma nga xam ne fale biir ndakaaru na nga fay ne yu yu yàlla yu tere yu bari yi muy bañ yu bari di fa xew est ce léegi après mais yonent wala sa sa Quraysh la doon dund fa la ne woon mais kaaba gi mu doon ñëw di julli bañ gis keroog ah, ñoom Abu Jahl naan ko tere woon nga julli fi mais bi ma fiy julli way xërëm yaa ngi fi wër foofu yëpp naan la te dafa doon julli kon affaire yaa ngi noonu quoi te tamit sàcckat yaa ngi fi woon agression yaa ngi gaay dañu doon agresser nit ñi di leen rey ñii di razia ta boobu yonente bi saa saa mu ngi dund laa wax loolu nag affaire bi xool leen nañu dem toog quoi wallahu ta'ala alam kon nag suñu boroom ne innal ladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi borom bi tabaraka wa taala yunfiquna dañuy dépenser fu ñu toll moo tax mu conjugué ko présent continu ñoom dañuy dépenser amwaalahum seen alal yi di ko luubal li du ngir ñu dox diggante néeg nit ñi an sabilillah ak yoonu yàlla yi di ko diaboliser lislaam ak terrorisme l'islam ak mbon lislaam ak yooyu l'islam baaxul c'est de l'arrière la fa fa sa yunfiqunaha suñu borom ne waaw dinañu ko dépenser de xel seen nañ ko dépenser seen alal yi summa ginnaaw gi takunu alayhim hasra mu nekk ci ñoom aw xam ne ak rëccu doon ci ñoom de ma ginnaaw gi yughlabuna ñu gañe leen walladina kafaru gaa yi nga xam nag ñoo weddi yàlla ci ñoom deewe noonu ilaa jahannama directement jahannama lañ jëm bés buñ ciy xare ba dee ci ñoom jahannama direct yuhsharuna falaa leen di dajale ñoom ñëpp wallahu ta'ala wa sallallahu sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin